Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i fi kitaabihi eh, Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabil awwal fi baa huwa baabul ikhlaas wa ihdaari niyyati fi jamiil a'maali wal aqwaali wal ahwaali al-baarizati wal xafiyya kon inshaa Allahu ta'aala ñu ñëwaat kon fi ñu yemoon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu kon xadis bi nga xam ne mooy bu mujj ci buntu bi bunt bu njëkk bi mooy xadis numéro douze mooy xadis fukkeel bi ak ñaar nga xam ne ci la indi woon xadisu si Mawlana Ibnu Umar radiyallahu anhuma bi nekk saxiixayn na ko noonu waxoon nañ ne imaamu Ahmad na ko noonu imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhim daal dina koy solo eh, waaye <coughs> que mooy ñett ñooñu nga xam ne. dañoo génnoon ci tukki guddi jot ñu dugg ci benn gu xuntu après ab xee ab roche xeer wu rëy jóge ci kaw montagne bi tëj bunt bi ku nekk nag ne ah yi duñ ci mucc lu dul ku nekk ñaar ci li gën a sell li nga defoon jaare ko ci boroom bi ngir ah jaare ko ci loolee ñaan borom bi ngir mu daal di ñuy xettali ah ku nekk wax la nga ñaanoon eh, Euh, la ma masoon a def te yàlla kese taxoon bu dee ne borom bi xam na ne moom kese taxoon mu dindi lépp ba ci gàttal lépp de ñu génn di dox hadis bi mel noonu nag wax kon euh, am na ñeneen namit ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne solo nañ li al imaam al Buxaari ak imaam Muslim ñoom hadis bii lañ ci indi bu mu jaar ci mawlaana Ibnu Umar waaye naka noonu say ku mel ni ci saxaaba yi Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu solo na ko ci hadis boo xam bu wér al imaam at-Tabarani daal dina koy solo na ko noonu al imaam Abu Hurayra daal dina koy nettali tamit had qissa bii bu yonent bi saa saa bii doon nettali. loolu moom itam solo na na ko ah, na ko noonu al imaam an-Nu'man Bashir ah radiyallahu ta'ala anhuma moom it na Ali. ak Seydina Uqbat ibn Amir Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Abi Awfa ñoom ñi ñépp ci sahaaba yi radiyallahu nettali nañ lii kon ñoo xam ne Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom du moo ko wéete wéetewu ko ci biir sahaaba yi sauf que bu dee ci imaamul Bukhari imaam Muslim ñoom nettali bi bu Seydina Abdallah ibn Umar kese li ñu waxoon <coughs> dañuy ñëw ci njàngat yi kese lu bare bare bare la nag benn jotaay kese la ñuy def mooy dañ ciy wax rek yenn yi après yi ci des moom ñun ci jam ñun ci fii nii c'est pas pour guddal voilà léegi mooy <coughs> bokk na li ñuy njëkk jànge ci mbir mi ah te loolu tuddoon nañ ko mooy di xerawlu kiy jàng dafa war a di déglu di bàyyi xel kiy jàngale loolu duñ ci ñëwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que muy nettali waaw. mu nekk nettali yoo xam ne moo koy as-sadiqul masduq ki nga xam ne mooy ko dëggu di dëggu di ki ki ki koy dëggal loolu dafa baax di nettali ñi nga xam ne yow kii jàngale wala kiy boroom xam-xam di di nettali nettali yoo xam ne day am njariñ pour ñi nga xam ne ñoo ñooy ndongo yi ñoo koy déglu mu nekk nag nettali yoo xam ne day tegu ci dëgg pas di nettali yoo xam ne tegu fenn ah yoo xam ne amul nga créé ko léegi. mais moo amoon alors que loolu mérite waaw te tamit bokk na lañ ciy jàng que ne ñi ñu woon amoon na ñoo xam ne ñu sell la ñu waaw te li doon xew li xew mooy nit lañu yi leen doon ñett ñi génn nañu hein ba xuntu may duggoon affaire bi tëj leen ci guddi gi. ñu nee ñu lan lañ wax baree coono jooju dalee ñu xam ne hee fii nag moom lan lañ wax dañoo dellu ci seen borom waaw mooy jullit bu nekkee ci xat-xat daa war di dellu ci boromam waaye nag warula xaar ba nekk ci xat-xat kese daa war di dellu ci boromam saa su ne rawatina nag bu nekkee ci xat-xat bu ko defee boromam dina xam ne kii moom yàgg naa fëgg sama bunt waaw waaw mooy kon di dellu ci ki nga xamante ni mooy boroom bi ci jamonoy xat-xat di def li nga xamante ne mooy ak tawassul di jege-jegelu sa boroom ngir am loo ko ñaan loo sàkku ca woo wala am gërëmam jaare ko ci jëf joo jëfoon waaw jaare ko ci jëf joo jëfoon moo tax xam nga al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala indi na xadiis bii ci beneen téereem bi di al azkaar moom mu def ñaan yi tudde ko baabu du'a al-insaani wa tawassulihi bi saalihi amalihi ila Allah taala buntu du'a al-insaan ñaan bi nga xam ne nit ki moom lay ñaan bu nekkee bu nekkee ci aajo wa tawassulihi waaye di nangu di ñaan di essayer di fexe lépp ngir jege boroomam ut échelle bu ko yóbbu ci boroomam di ko jegeñal boroomam wala di ko jegeñal ngir boroomam fayal ko soxla bu mu am wala teggil ko coono bu ne di ko jaare bi saalihi amali ci lu rafet ci loo xam ne moom la jëfoon ila allah taala jëm ci boroom bi ngir mu defal ko loolu le waaw kon ak tawassulu di jege jegalu boroom bi ci jëf yoo xam ne da nga koo defoon uniquement ngir yàlla waaw loolu ñii defuñ lu loolu mooy ñu ngi ci problème mënuñoo puus xeer wi am de ku nekk na xool lu sell lu defoon ngir yàlla mu jaar ci loolu ñaan borom bi mu mu tigi ñu xool ci jëf jooju ñu jëfoon bu mu ñu xool yu ñaaw yu jëf de nañ waaye nañu xoolal même bu dee benn boobu waaw gis ngëne gëneelu borom bi ak tafadduruhu ala al ibad ci jaamam yi waaw mu gé loolu rek ci la leen jaarele hein daal di leen hein xetti waaye dañ ci jàngale sellal bu dëppoo buntu bi baabul ixlaas bunt li nga xam ne mooy sellal ndax ku ci nekk ci ñoom ñett li nga nettali da nga koo sellaloon ngir sa boroom gisi moo tax ba nga nee boroom bi ah bu dee ne damaa defoon loolu ngir yow ngir am sa ngërëm kon bindil ñu lii te bañ ko waxee la def kon mooy importance su ngëneelu sellal ci jëf joo mën a jëf ngir yàlla te nga xam ne loolu mën na laa sobe ci jamonoy mettit jamonoy tartar waaw waaye bu ñëwee ci histoire ki nga xam ne moo njëkk façon tawassul yi nag dafa bari yooyu taxu ñoo jóg dañuy wax rek nekk fii ngir bañ a yàgg hein léegi euh, ki njëkk a wax nga xam ne dafa amoon ñaari ay waajuram gis nga niñ doxaleek ñoom duñ jaaraat ci nettali bi pour maximiser notre temps pour gañee du temps hein gis nga pour bañ a gën a mën a avancer mooy birrul waalidayn ngëneelu di rafetal jëme ci say ñaari waajur ak jëlee liggéeyal surtout fi ñu ko gën soxlaa mooy bi ñu nekkee mag nga bañ a nekk ab ab ab yow doom ci waaw sa yaay yi nga xam ne ñoo sonnoon ci yow sa yaay sa baay doo bàyyi ba fi ñu gën soxlaa mooy fi ñu gën nekk mag nga xam ne lu bari mën a fi ñu ko nga lâché leen comme nit ñi ko ñenn ñi def du ñu leen dégg doo leen tudd doo leen faale di daafantaloo non ak liggéey bi du ma am jot quoi te yow. nekkul mu ngi fii bàyyi nekk beneen réew de ci même gox bi lañ nekk ndakaaru njaay la nekk bàyyi di nekk ndakaarook yaay ji mu mën a toog ay cinq mois duñu ko gis muy taafan sabab la gépp te boo mooywul muy liggéey oto ba muy yor day jaar côté kër seen kër sëf ka ca kaw lay jaar te bés bu nekk semaine bu ne am na ko muy dem foo xam ne mu yoon amal na leen jot mais mu ne amul jot ci baayam ak yaayam ñu nekk ay mag fi muy gën a nag mooy bu dee ne yow kese lañ am foofu moom boo gën a tee taam ndax bu dee doom yu bari lañ ñenn ñi di yées yéesul te yées am ko ci baax di def loolu tax dina même bu dee dina dinañ am benn souffrance benn mettit waaye yoon dina xaw a teggi mettit bi tuuti ndax am na sax ku leen di defal yenn mais li gën metti mooy nga nekk yow kese fi des wala yow kese fi man loolu ba pare nga ñëw lâché leen waaw nga bàyyi leen utaloo sax ku leen di toppatoo doo leen defal dara lu wax nga taafantaloo mbir mi te ñu lay tagg ci mbedd mi di fayal nit ñi seen fu coupure seen électricité te yow sa baay ak sa yaay seen kër. daanaka électricité bi lu sonn la def ngir mën koo fay seen ndox ak yooyu boo koy joxe sax doo joxe lu mag tuuti ngay joxe waaw naan nañ mottali te bu dee doom ju baax xam nga ne kooku baaxul wal iyaadu billah kon ngëneelu rafetal jëm ci say waajur waaw karaw laata doom yeeg ñi nga xam ne moom soxna seen yooyu da doon na na na pare waaw qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil ihsaana suñu borom nee sa borom moo dogal te digle allaa ta'budu ngeen bañ a jaamu yéen jaami illaa allah ku dul borom bi illaa iyyaahu ku dul moom dong wa bil bu ngeen di paree seeni ñaari waajur na ngeen di def ak ñoom lu doon yekk fekk mu ngi nekk lu dagan waaw gis kii noonu la def waaw rafetal jëme ci waajuram waaw ba pare am tamit yoo xam ne ci rafetal boobu ñëwul yeneen bi ñuy nelaw ñoo ee eh, góor gi walla waa waa bàyyi waaw yii déedéet gis na ñuy dallu doone man damaa yàkkam sa yàkkamte sa yooyu damaa sonn damaa xool ak ku sori fa ma demoon uti woon ñax ñëw war a noppale ko ngi dafa taxaw ci guddi gi noonu téye kopp bi ba fajar jot ba fajar gi xar te bu xëyee amul dëgg de day dem liggéeyu at xoolal est kenn ci ñun pare na def lu mel nii nañu xool après ñu natt suñu bokk bu dee ni ñun dañoo jàpp ne ñun kawe nañ wala àgg nañu fenn wal iyaadu billah non non kon di rafetal jëme ci waajur yi rawatina buñ nekkee ay mag moo tax mu ne ñoo nekk abawaani shaykhaani kabiiraan waaw te ne nag loo leen mën defal dafa boo dara ah manoo leen a fay waaw jëf ju rafete noonu est jooju jëf nit ku nekk ci borom ci problème boo tawassulee jaar ñaan sa borom jaare ko ci jëf joo jëfaloon say waajur insha allahu taala borom bi mën na la koo fajal comme ni mu nii ñu jàll waaw ngir bañ a yàgg fii léegi mu ne wax keneen ci nag deuxième bi lan la ñuy jànge ci lu gàtt rek mooy ndaw si nga xamante ne nii da ko bëggoon lool waaw mu bàyyi ko ngir ah, ragal yàllaam tax mu daal koy bàyyi waaw ma daal di koy bàyyi bëggoon a moom ci njaaloo waaye ragal yàllam wax du ko daw si ne ittaqillah nga gis ne même yow ci mooy yàlla buñ na la ci loo mooy yàlla la même ci jamono yooyu nga ne jàpp ne amatoo benn force bul jàpp ne amatoo benn pexe bul bul xeeb daawa woote wax wax joo xam ne day woote ci ragal yàlla ndaw si looloo tax wax jooj mu wax moo tax waa ji àggul ci moom waaw ittaqillah ragalal yàlla waaw te ñu xam ne borom bi moo ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa waaw moo tax lenn ci boroom xam-xam yi nag ñetti ñii ñëpp kii moo ci gën <laughs> waaw <laughs> am ñu ne ci boroom xam-xam yi non kii moo ci gënoon ci gaa yi waaw ndax lan moom day wane moom ragalut yàlla bi ko daw see ittaqillah ragal yàlla boobu ragalal yàlla moo tax mu jóg bàyyi fa ndaw sa waaw comme li borom wa amma man xaafa maqaama rabbih képp koo xam ne dafa ragal tiit taxawaayam ba muy taxaw ca kanamu boromam ëllëg ngir mu àtte ko ci yim doon jëf ci kaw suuf wa naha nafsa anil hawa di xel lool ba tax loolu ragal yàlla googu tax mu mu tere bakkanam ci bànneex mu amoon waa ji bànneexu sëriñ si loolu mu bàyyi ko wala bànneexu jël alal mu nga am ci biir biis loo xam ne yow nekkul na koo manul de man nga ko léegi waaye ragal yàlla tax déclic mu yëngal la nga arrêté nekk ci wax lu ñaaw kese di dénigrer nit ñi di tooñ nit ñi nga jekki ragal yàlla tax nga génn ci loolu la wa nahan nafsa anil nga xam ne bakkan da koo bëgg kooku de lan mooy fayam suñu boroom ne fa innal jannata hiya al ma'wa waaw kon de àjjana mooy dëkkuwaayam waaw ba pare yemul ci loolu mu bàyyi fa alal jam joxe woon neewul ah may naa ko yóbbu mais mu bàyyi ko gis ne la nga doon def doon ko nar joxe ci lu mot boo jëlee man koo transformer lu baax def ko ci lu baax da jëloon sa alal bëgg ci hein préparer loo xam ne mooy yàlla la boo demee ba foofu yàlla xëccaat la nga nga fàttale ko sa borom jël ko nga sarax ko ci yoonu yàlla ndaw si waa ji bi mu jëlee loolu la da koo indi dara ngir moo doon li koy huiler may ko mu mën a accepter ndaw si ndax bu ko joxee waaye ba ba ba mu ragalee yàlla ba jóg da koo bàyyee moom waaw waaw mu ngoog léegi ba pare mu nekk loo xamante ne ni beneen loo xam ne moom lañ ciy jàng bi nga xam ne ci la bàyyi alal bi mooy dimbali na ci neneen non seulement ndaw si mais ña nga xam ne ndaw si bu dee ñu muy dundal ak yooyu ñoo ñëpp nga xam ne njariñ la boo xam ne day nekk loo xamante ne yemul ci moom mais day jalgati mën naa dimbali ñeneen waaw nit ki xam ne lu bon boo ñëwee ba kii ci da ngay yow ragal yàlla moo la ci génne mooy Yuusuf alayhi salaatu wassalaam loolu la doon da jàngale wa biha wa an ra'a burhaana rabbihi waaw borom bi ragal yàlla ak lu ko borom bi eh, tànn ko tànn moo tax ba si sàkkoo wala qad hammat biha wa hamma bihi ah wala qad hamma hammat bihi wa hamma biha loolu borom bi daal di koy dindil loolu le lu yées loolu le mu daal di ciy génne moom Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam nag mu ngi noonu ndax kan ndaw si kat bëggoon na ko de wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhana rabbih waaw ndax loolu ñaawteef la ku jàpp ne nag loolu jànge ci leneen képp ku jàpp ak musiba jàpp ko occasion mooy yaa ngi gaañ sa bopp waaw xam nga am na ñoo xam ne jàpp nañ ne lu mel noonu moom buñ ko amoon yée loolu lii moom setti mooy koo xam ne da nga koo soppoon mu nekk miis dina rafet lu bëgg ko lool ba ñëw ba nga xam ne dara desul nee nga bàyyi ngir sa borom loolu symbole moo tax suñu borom ne kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu kana innahu min ibadina al-mukhlasin sayyidina Yusuf dama ko détourné ci ndaw soosu ak daraja ji mu amoon taa bi amoon lépp ak wéet bi ñu wéetoon moom mu nekk étranger foo xam ne dëkku ko kadhalika naka noonee lan moo tax ma def nii bu ba mu bàyyi ko daw linasrifa anhu as-su' waaw ngir ma daal di koy wëyalal soril ko li nga xam ne mooy ak lu salte lu ñaaw wal fahsha akum jombu dee innahu ndax moom Yuusuf alayhi salaatu wa salaam min ibaadina al-mukhlasiin dafa yi nga xam ne bana ma lay na sellal man borom bi kon ki def loolu am occasion ba bàyyi ko kooku na leer ne te yàlla tax kooku min ibaadillahi al-mukhlasiin bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne moo ku yàlla sellalul da ciy tàbbi ndax bakkan ak yëpp dafa ànd ak lool kon nag mu ngi noonu léegi kon oka euh, musiba ngoo jàpp occasion loolu day gaañaate waaw musiba wu doo jàppee occasion déedéet lii du du du musiba la moytu ko loo man comme ni waa ji def ba mu ëllëgee bu la problème boo nee problème man a ñaan borom bi daare ci loolu borom daal di lay léegi ki mujj ngir jeexal moom day wane ne mooy nit boo salarié ay nit gis nga di leen liggéeyloo bu seen heure fay leen jotee na ngeen fay moo tax yonent bale sat saam doon ko tere waaw que kenn di salarié kenn fay ko jot nga koy dawloo waaw balaa ñaqama kenn di na ko fay mooy li ngeen waxoon bu contrat bi jotee lii la woon na ko fay waxtu seconde boo téye te manoon nga koo jox ak xam-xamal ne bàkkaar ci bàkkaar nga ne waaw te tamit dañ ciy jànge ne manoo ko bóone walla waa ji parce que gisatuma ko ah, man salaire bi bon bëggoon naa koo fay mais dama dafa dem mais c'est son affaire ah man c'est tout fait mu dem léegi man dama koy lekk non ba léegi ak xam la ndax moo ko fi liggéeyoon amoo droit lekk ko soo nga dencal ko ko fee wala nga def ni waa ji def waaw am na nag ci boroom xam-xam yi <laughs> ñoo xam ne bon ci kitaabul buy woo hadis bii nii day leen a soxlal est nit mën naa ñëw alal ju mu moomul di ci tasarruf di ci jaayal nit ay mbir mais bon loolu dafa am ay teqantal yoo xam ne insha allah bon loolu taxu ñoo jóg amaana amaana traité nañ ko ci siira bi ci <laughs> gis al buy wax <laughs> xam nga waa ji moomul affaire bi alalu jàmbur la bu mu ko fi waaye waa ji dem na mu jël ko fa sammat ah nee ma daal di koy fa sammartu ajrahu ma daal di koy meññal mooy investir ci moo tax du gis l'islam bi permettre ki nga xam ne dafa yor maalal yatim alalu ki nga xam ne jirim la mu xam ne bu ko fi téye comme ni Seydina Omar ibn al doon wax naan ittajiru dee leen commerce min amwalil yatama la ta'kuluhu sadaqa waaw dee leen commerce ci alalu jirim yi yiñ ngeen jox yéen ñi nga xam ne ay tuteur ngeen daa am ay jirim ñoo xam ne seeni waajur dañoo génnaat wala seen bàyyi dafa génnaat bàyyi leen ci alal ngeen koy gérer ndax ñoo ay xale lañ di leen ko gérer dee leen ko investir foo xam ne yaakaar ngeen ne bi ngeen ko mën a amee lu koy yokk parce que bu ngeen ko bàyyee noonu zakat bi ndax zakat bi rek yi war at mu ne bu ngeen ko bàyyi noonu di liggéey zakat saa su ne day wàññeeku léegi nag fexe leen xool ay yoon yoo xam ne bu ngeen ko fa dugalee am njaay wala investissement boobu bu ngeen ko defee dina man a jur leneen waaw. te nag kii def loolu bu xam ne alal jooju bu dee loolu la lépp lu cay jóge du moom moo ko moom de ah moom moo ko ah moo ko ñu koy defal ñoo ko moom yow wakiil nga bu boobaa yow dafa mel ni da nga nekk gestionnaire de bien. yow nag bien ya nga xam ne yaa koy toppatoo te ku yaa moom moo tax gaa ji bi waa ji ñëwee bi waa ji ñëwee dafa jël alal ji ne ko lii yëpp yaa ko moom neewul ne ah attention <laughs> ah, xam nga Seydina Omar boobu naa ittajiru loolu manoo laa takulu sadaqa mooy boo ci kiiwee yow boo nee non alal ji maa ko moom parce que léegi laa koy jox dañ naan la waa mais fan la jóge luy cosaanam <laughs> lële la woon lële moo doon cosaan loolu it ñi ciy gis al amaana mooy ku mooy am am eh, eh, li nga xam ne mooy kóllëre ndax waa ji dafa am kóllëre te dafa ragal yàlla xam ne alal ji moomu bi waa ji ñëwee fexewul ut benn njuuñ njaaj parce que walla bakkan daa bëgg alal léegi mu ñëw fexe walla nan lay def ba maguye waa ji ci après ne ko non yow lool yàgg na ay kiiwa gool non da koo jox alal ji ndax lan dafa ak ak kóolute gu ne ci moom waaw saa mooy am benn rancune di ko meree lan moo tax waa ji bañ waxuma sax merci yóbbu lépp déedéet da koo jël jox ko lépp waaw da koo jël jox ko lépp ngir borom bi mu delloo ko li nga xamante ne nii mooy a alal ji yi nga xamante ne moom moo ko moomoon te moo doon cosaanal cosaanal alal ji nga xam ne moom la yor kon ci gàttal ndax suñu waxtu jot na loolu dañ ko ci jànge waaye boo boolee yépp boo boolee ñett yépp xat-xat giñ ne woon dañ ci jàngale boroom di waxoon ci suuratu namli amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' ana kan amman yujibu al-muttarra kan mooy nangul ñaanu ak woote ki nga xam ne dafa dem ba lool xam ne yaakaaratul kenn lenn dellu ci boroom ak xol bu sell kan moo koy nangul kudul borom bi moom la ila daa fekk mu koy woo ñii kan lañ woo seen borom duñu fi mën a mucc lu dul ku nekk jaare wax loo xam ne ñaan borom bi ci jëf ju rafet joo defoon bañ ko defee ku wax rek bunt bi puus xeer bi puus am man yu jiibul mutarra ida daa wa yakshifu suu te moom mooy fekk di wuññi mettit yi nar a dal yi naqar yi leen nar a dal kon nag buñ bëggee yooyu mu ñu koy dindil nañuy dellu ci borom bi te képp koo xam ne yëg nga ci sa xol jamono ju ngay ñaan sa borom que ne am naka mu tor waaw yow yaakaaratoo xaa kenn ku dul yàlla boo ko ñaanee sellal ko borom bi dina la nangul sa ñaan nangu ñaan boobu nag mën na gis ne amaana jox la ko léegi du lu gën mu dencal la ko waaw mu dencal la ko ndax xam ne bu la ko joxee du lu gën ci yow jaam bi nag yàkkamti waaye borom bi daal la koy dencal ndax borom bi kat yonent bi alayhi salaam xamal nañu ne borom bi tabaaraka wa taala hein moom nekk na koo xamante ne nii am na keer sa jaamam di tàllal loxo di ko ñaan mu koy delloo te du ko du ko joxal dara du ko jox dara ci li nga xam ne moom la doon ñaan déedéet borom bi ak mbaaxam ak yiiwam ak teddaageem weesu na loolu waaw kon ñu xam ne ñaan moom soit ñu nangul la ko wala borom bi yéexa ko ba beneen jamono wala rek mu nekk loo xam ne da la koy dencal ba ëllëg kon nag nañuy sellal ci ginnaaw bunt bi ah loolu mooy sellal suñu lépp ngir borom bi tabaraka wa taala suñuy jëf suñuy wax suñuy état ak lépp ginnaaw nag bi nga xam ne ci nga sellale lépp di def ngir yàlla bul bunt bi ci tegu nag ñëw di la wax benn mbir ne loolu nag bul foog ne nag loolu tax na ne yow àgg nga que léegi man ah c'est bon mu ne la nag kaay ma ñëw nag wax ak yow baabu tawba waaw ñu ngi door a commencé buntu tuub ñun ñoo ngi door a teg suñu tànk waaw tuub noonu la tuub ci ngay tàmbalee te foo jëm ci état bi da lay topp ndax jaam bi du denc tuub du daral du dellu ci sa moroom.